أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين seydinaa wa mawlaana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaare ci weer wu tedd wu mag wi di ñaan sunu boroom liñ ko ci nam ma lépp mu nongul na ko lépp loo xam ne dal nañu ci ay rëq-rëq yàlla ñu ko suñu boroom jéggal ni ko mu assasatul wafa bi xuquqil iman baaxoo defee ci weeru koor bi dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne tànn nañ leen ñu am thème bu ñu war a jàngale boo xam ne bi dañ ko mën a jàllale ba ñépp mën ci jariñu kon loolu moo tax tey yi ñu dalal menn mbokk moo xam ne al ustaz Serigne Khadim Diagne moom lañu dalal fii tey ci jumaay Darou Moukhty ci muassasatul Wafa ngir mu war a waxtaani tomb bu am solo boo xam ne jàpp nañ ne ci jamono ji ñu toll mënu la ñàkk ñu waxtaane ko ba mën cee jariñu waaye bala ñoo ñëw moom ci tomb bi rek dañuy wax tuuti ci ay jaar-jaaram kon ki ñu war a defal waxtaan tey mooy sëriñ xaadim Diagne sëriñ xaadim Diagne nag ni ñu baaxoo fi ñu baaxoo jaarale doomu soxna yi foofu lañ ko jaarale doomu soxna yi lan mooy jiitu ci ñoom mooy njàngum alquran kon sëriñ xaadim jaañ mu ngi jànge alquranul karim ci benn école bu ñuy wax euh, ku ñuy wax Serigne Mansour si ci ko foofu la jànge alxuraanu karim bi nga xamee ne noppi na ci njàngoom alxuraan bi nag ci la dugg euh, école ngir fas yéene yokk am njàngam foofu ci Mbàkke Bawal euh, fa la jànge ba am saxaada al ibtidaaiya ci français naka noonu it foofu la jànge ba am al ibtidaaiya ci madrasa al yi nga xam ne am na ñaari diplôme yëpp diplôme euh, diplôme boo xam ne bi arabe la diplôme boo xam ne français bi loolu jàllee mu daal di continuer am njàngam ba tey ci Mbàkke Bawol boobu foofu la jànge ba am as-shahada al-ihdadiya mu di brevet ci école benn CM bu ñuy wax Gaynde Fatma foofee la ko amee ci Mbàkke Bawol bi mu jeexalee foofu nag mu daal continuer am njàngam dem dakaar ci université bu mag boobu ngeen xam université Cheikh Anta Diop euh, njëkk loolu sax dafa dem mm, lycée Limamou Laye ci Guédiawaye foofee la jànge ba am as-shahada as-sanawiyya muy baccalauréat ci lycée Limamou Laye bi nekk Guédiawaye foofu la jànge ba am shahada as-sanawiyya ginnaaw ba mu fa amee as-shahada as nag ci la jóge foofu nag dem Dakar ci université Cheikh Anta ci université bu mag boobu bi mu demee nekk ci département anglais am na fa ñaari at bi mu fa amee ñaari at nag la fa jógewaat rek di gën a yokk xam-xamam ci wàllum njàng dem ci benn école bu ñuy wax INECOM foofee la amee benn euh, diplôme boo xam ne ci wàllu technique supérieure muy commerce international foofee la Serigne Khadim Diagne amee diplôme boobu léegi nag niñ ko xamee euh, moom ci boppam ci yëngu-yëngoom am na benn école euh, moom ci boppam am na benn école boo xam ne bii Touba la ubbi benn école euh, euh, Dakar dakaar la ko ubbi waaw al madrasa al qur'aniya benn école euh, arabe benn école al qur'an ak benn franco boo xam ne Dakar la nekk boo xam ne ministère bi yore wàllu njàngum ne mu kawe mi moo ko mayoon Cheikh Bassirou Mbacké moom sëriñ bii ñu teg ko fa mu fay jàngale mu école muy benn daaray al joo xam ne ji ma nga Dakar ak benn franco boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk fu nekk moom sëriñ bii mu nekk fa nekk fa centre de recherche. centre bi Touba la. centre bi Touba la nekk waaw centre bi moom Touba la nekk nee centre de recherche bi moom Touba la nekk boo xam ne informatique lay jàngale muy arabe ak français boo xam ne ministère bi moo ko mooyoon Cheikh Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir moom mi mu nekk fa sessionnaire muy koo xam ne daal moo yor njàngale mooy mooy directeur bi daal mooy kilifa ga moo fa nekk. Euh, thème bi ñu bëggee waxtaane nag mooy wàllum programme njàngale mi fii ci Sénégal yaakaar naa ne loolu thème bu am solo la. kon loolu daal ci gàtt gàtt ci ci lu ci luñ tënk ci lu gàtt rek mooy jaar jaari Serigne Khadim Diagne ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ko tawféex ba li mu bëgg a waxtaanee mu am ci ndam lu kawe ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim wa inni uiizuha bika wa zurriyataha min ashaytaani rajim rabbi bika min hamazaati shayatin wa aouzu bika rabbi an yahdurun wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weeru tedd bi di leen baalu àq te di leen baalu àq di ñaanal sëñ Cheikh Sidi Mokhtar suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram di ñaanin njabootu Sëriñ Tuubaa gi yépp suñu boroom bàyyi leen fi su ko defee it ñuy sant rek mbooloo mi nga xam ne ñooy waa Al Wafa te may ñu ñun occasion bi nga xam ne occasion bu duun la bu am solo ci ab jullit muy teewe jotaayu xam-xam boo xam ne dañ fay jëriñante ci xam-xam ndax képp koo xam ne ubbi nga jotaayu xam-xam jullit yépp ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la ameel ndax xam-xam day ndonal yeneen yi kon mu nekk loo xam ne ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax te it ñuy mbooloo moo xam ne it dañ leen di topp saa su ne ci liggéey bii nga xam ne moom lañuy def muy tasaare ndonal yeneen yi te suñ waxee ndonal yeneen yi moom mooy xam-xam kon ñu leen ciy sant bu baax di rafetlu it niñ koy defee ndax euh, jëf lu mu am solo tamit defee ko noo xam ne day am njëriñ loo xam ne njëriñ lu matale lay doon ndax jullit day koo xam ne dafa nekk ci àdduna àdduna doon bërëb boo xam ne dafay war a ut yóbbal ngir dem alaaxira te ñu gis ne thème yi niñ koy nosee dafa nekk thème yoo xam ne day day day boole ñaar yépp te ab jullit loolu la soxla ndax suñ borom bi mu bindee àdduna na mun mu ràbb te ci bi àdduna lañ war a jëfandikoo li ñuy yóbbu alaaxira ndax sëñ Abdullah dafa waxoon ne képp koo xam ne da nga naan dama ne ñu naan ah nee na mursal na mursal nga ca ña ngay waxal nee na yàllante woon nga xam ko bay wax lu leen jëriñ àdduna ak lu leen di jëriñ alaaxira ndax àdduna ak alaaxira dañ fee nekk te benn mënul dem bàyyi moroom kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la ginnaaw cant gi xam naa dañuy jublu rek ci li nga xam ne mooy thème waxtaan wi muy albaramiju at-tarbawiya fi Sénégal mooy les différents système éducatifs qui existent au Sénégal ndax muy nag ni ko sëriñ bi waxee muy thème bu am solo ndax li tax mu am solo mooy ñépp xam nañ ne am réew mënul jëm ca kanam lu dul dañ koo nos dañ koo teg mu njàng waaw te jàng dafa yaatu ndax soo xoolee euh, suñu réew sax ministre bi yor wàllub jàng dañ ko tuddee ministre de l'éducation tuddeewuñ ko ministre de l'instruction waaye de l'éducation lañ ko tuddee comme éducation jàng da caa bokk waaye dafa am yeneen yoo xam ne dafa bokk ca biir mu am solo ngir ñu waxtaan ci kon. Euh, suñu bañee guddal rek dañuy wax ne euh, am njàng walla lu ñuy wax tarbiya wala éducation réew mu ne daa am nu ko gisee réew mu ne dafa am nu ko gisee ndax nit ki faawu nga xool sa réew ci lan nga ko bëgg tabax ci lan nga ko bëgg a tabax ca noonu nga ko bëgg tabaxee nag dangay ngay ay nit ñu mel noonu ngir bu ëllëgee ñu mën a doxal réew mi léegi nag mu des réew moomu seeni gëm gën ci lan la ci lan la sukkandiku waaw ci lan la sukkandiku ndax kenn ku askan xeet wu ne ak ni ñu gisee am njàng ak ëhdaaf yi maanaam objectif yi ñu am ci njàng maanaam jublu yi ñu am ci njàng comme ci tënk rek dañuy jël benn wax joo xam ne ku ñuy wax ma dikke wàdd yàlla na ko yàlla yërëm bindoon na ko ci téeree mboobu ñuy tuddee le destin du mouridisme moom dafa cee leeraloon wax ne euh, euh, l'européen éduque son enfant dans son rationalisme socio-religieux maanaam dafa wax ne boo jëlee européen bi européen yi nee na ñoom su ñuy yar seeni doom walla ñu leen di jàngal seenam jàng li ci ëpp day tegu cim xel maanaam lu xel mënul àtte rek ñoom dañ koy dàq ci ni ñuy yaree seeni doom xataa sax boo xoolee européen bu la jàngalee wala tubaab boo xam ne tubaabu Europe la su la jàngalee ma njàng mi wér dëgg donte ab jullit nga waaye su fekkee njàng njàngam rek nga def suñ la waxee ne nang yàlla wax na nangam bu ko xel nangu doo ko mën a gëm soo ko nattee ci léegi rek suñu jàngkat yi léegi suñ la waxee ne alxuraan wax na nangam da nga naa waa loolu de dëgg la ndax science wax na ko wala technique démontré na ko wala nangam ak nangam parce que moom ci yaram xel la ci jiital. xam naa loolu su ñëwee ba ci biir waxtaan bi dana gën a leer ñu ne l'américain forme un businessman bu dee américain bi moom moom homme d'affaires lay defar moom ni mu ko waxee ne time is money yi nga xam ne moom lépp alal ju teew ak nan lay lijjantee ba ci soo xoolee sax euh, actuellement formation yi nga xam ne ñoom ñoo xew ci àdduna bi lu mel ne ay commerce international yi ñu wax ay management yooyu yëpp ay formation la yoo xam ne mi ngi jugee ci américains yi ndax ñoom seen lépp business la soo xoolee sax loolu bokk na ci li tax ñu dominé woon àdduna bi xañ na léegi am na yuñ ci mën a wax mu ne tamit l'africain de naguère développait son enfant dans les rites du fétichisme mu ne africain bu njëkk ba bu dul léegi nga xam ne moom njàng yi soppeeku na ci euh, réewu Afrique mu ne ak nañuy nañuy yaree seeni doom waaye bu njëkk ba africain yi moom ci wàllu fétiche fétichisme boobu xëy na islam ñëwagul ñoom dañ cee xarañoon te ci lañ daan ci lañ daan yar seeni doom ndax lépp ba ci faj gi ak yi ci ëpp ci loolu lañ ko daan defee kon loolu nekk loo xam ne euh, mu ne l'athée forme un matérialiste maanaam athée yi mooy ñi nga xam ne xay na gëmuñ yàlla gëmuñ dara ñoom matériel la ñuy jaamu ndax fu mel ne Inde nga xam ne fa la ñu ëppee wala dëkk yu mel noonu ci watu Asie bi ñoom ba ci am taax sax soo ko soo ko soo ko tabaxoon ba mu rafet dañuy mujj ko di jaamu taax moomu te ñoom seen lépp matériel la. ndax loolu ci la ñuy yar seeni seeni njaboot mu ne l'asiatique à toujours recherché l'homme passe partout maanaam Asia euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee Asie ñoom muy Japon ay Chine yenn xeet yooyu ñoom seen seeni seeni gone bu ñu leen di jàngal ak di leen yar dañuy fexe ba ñu nekk ay passe partout lu ne ñu mën koo def boo xoolee ñoom domaine yépp soo xoolee ñoom mel na ne ñoom ñoo ci ñoo ci ñoo ci excellent maanaam ñoo ci gën a sori ndax ñoom dañuy fexe ba bu ñuy yar seeni doom ñu mën lépp waaw luñ mën a mën rek dañ leen koy jàngal. mu ne bu dee arabe nag mu ne l'arabe a surtout approché dans sa forme de l'éducation l'art et l'esthétique mu ne bu dee araab yi nag ñoom wàllu aar ak wàllu lu mel ne ay poème parce que art day du poème day dugg ci ci art ak lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu décor ak yu rafet comme lu mel ne xeetu décor yi loolu ci arabe yi lañ ko gën a xamee kon loolu nekk loo xam ne kenn ku ci ne bu dee nag da nga ñëw ci islaam islam moom ni muy yaree nit yi mooy yënt di sallallahu alayhi wasallam ni nga xam ne noonu la ko suñu borom digalee mu yaree nii nga xam ne tey islaam moom bu lay jàngal daf lay jàngalee iqra bismi rabbika nga xam ne loo mën di jàng it da ciy boole jàng ko ci turu yàlla suñu borom maanaam nga xam ne nit ki lépp lu muy def it maanaam yàlla da ciy jiitu mu xam ne moom jaamu yàlla la boo xam ne dañ koo indi ci àdduna mu am mission boo xam ne suñu borom da ko fee indi ngir mu doxal ko te su fi jógee tamit dafa war a rendre compte suñu borom tey àdduna gi mu nekk daf koo war a dundal waaye nag ci kaw li nga xam ne yàlla da koo dogal lenn li sax xel mën na koo bañ a nangu kon loolu mooy li nga xam ne xëy na moom moo am ci ci ci ci wàllu buñ doon tënk ci kii boobu su fekkee ne nag dañoo ñëw ci système éducatif yi nga xam ne ñoom ñoo am ci biir Sénégal ndax ci benn réew mën nga fa fekk ay système éducatif yu bari li koy waral mooy soo ñëwee ci Sénégal comme suñu thème Sénégal la Euh, euh, jublu day am nit ñi seen gëm-gëm du bokk ak seen i gisin ak ku ne ni nga jàppee ak ni nga yaroo ba tax na soo xoolee fii système éducatif yi dafa dafa bëri de wuute am na ci yoo xam ne dafa formel mooy yoo xam ne état moom moo ko daf ko daf ko daf ko daf ko reconnaître ba pare tuddee ko lu formel am yoo xam ne reconnaître ko daal di koy wax ne dafa informel maay loo xam ne nosuwul loolu tamit danañ ci waxtaan ndax lu nosoog lu nosuwul tamit. lenn lu ci ne kenn ku ci ne la nga jàppee lu noosu ak la nga waaye bu dee suñu réew dafa am système boo xam ne dañ ko tuddee éducation euh, formel bi mooy bi nga xam ne état moom moo ko reconnaître mu am lu ñu tuddee école publique laïque dafa am école publique laïque école publique laïque yi dafa am programme boppam am fu mu juddoo loolu tamit dinañ ci waxtaan ndax mooy tax tamit ñu xam école bu ci ne produit bi muy defar nan la mel su ko defee nag ca cat la dinañ waxtaan ñun. ban système lañ doon proposé su fekkoon dañ ñuy laaj ñu war a proposé waaye école publique boobu nga xam ne dafa lay foofu dañuy wax ne xale bi dañ koy jàngal mais diine du ci bokk dañ koy jàngal rek laïcité yàgg nañ koo waxtaanee ndax dañuy suivre euh, lu ëpp ci waxtaan yi amee fi mais laïcité yàgg nañ koy waxtaan laïcité mooy lépp loo xam ne ñoom ni ñu ko jàppee mooy diine amul wàll ci ni ñuy doxalee réew mi su ko defee nag. yarin woowu ci la ñuy yar xale bi su bu amee juróom-ñaari at ba keroog muy muy muy dem université ba njàngam di jeex lépp lañ koy jàngal ne ko diine moom amul wàll ci ni nga xam ne moom la ñuy yoree réew mi nga xam ne ci lañ koy former ba ni muy màggee nga xam ne moom su amul feneen foo xam ne fa lay dem di jàngi wala fa lay dem di sàkku wala fa lay dem di yaroo daanaka soo xamee diine moom du ci xam dara kon loolu moom la ñuy tuddee école publique laïque gi dinañ wax tamit euh, jaar jaaram ak nu mu kii beneen bi mu am lu ñu tuddee école privée laïque école privée laïque mooy école publique ñoo bokk programme waaye moom état daf koy encourager parce que comme moom ñi ñu koy indi ñëpp du leen mën a jël su amee ay particulier ñoo xam ne dañuy jug investir ci wàllu jàng ku fa yóbbu sa doom mën a fay waaye su boobaa programme état bi ngay jàngale te moom moo lay contrôler moom moo lay saytu ay diplôme ngay def loola nag waaye nag ku mën a fay lay concerner waaye mook programme privé bi euh, public bi ñooy bokk. benn programme duñ wuute ci dara am na tamit lu ñu tuddee école privée catholique école privée catholique yi ñoom aussi euh, dañuy jël programme école publique laïque bi di ko jàngale waaye boole ci tamit seen i gëm-gëm ak ni ñu ni ñu mooy seeni diine léeg tamit ñu dugal ko ci boole ko di ko yaraalee seeni gone nga xam ne moom yaatu na ci Sénégal waaye bu dee ci programme français bi moom daanaka dañuy jël programme bi nga xam ne mooy programme état boole ko boobu. mu des tamit lu ñu tuddee les écoles arabo-islamiques nga xam ne écoles yooyu ñoom dañuy jàngale lu mel ne lughatul arabia mooy langue arabe mais tamit lu mel ne tamit euh, tarbiyatul islam maanaam les sciences religieuses di jàngale lu mel ne fiqh tawhid tasawuf ak yeneen xam-xam yi nga xam ne ci wàllu diine la ñoom yooyu la ñu ëpp li ñuy jàngale nga xam ne xañ na ñoom duñ jàngale français suñ ci jëlee lu lu mel ne euh, Al bu sëñ Murtala wala yu mel ne Euh, bëri na fi euh, alfalaax wala yeneen ak yeneen yooyu ay ay école arabo islamique lañ xañ na ci ci mujj gi dugal nañ ci français wala nangam mais loolu yooyu moom moo fi amoon beneen bi mu am lu ñu tuddee les écoles franco arabes école franco arabe yi tamit moom état am na yum ci reconnaître yoo xam ne yenn yi moom moo ko ubbi nga xam ne xale bi su amee su amee su amee certificat franco arabe mën na dem ba def BFEM mën na dem ba def bac bu dugg université waaw kon loolu tamit waaye day boole di def français mais français bi day nekk programme mu état bi arabe bi ak diina ji tamit nekk programme bi comme école arabo islamique yi noonu lay doon mu des tamit bi nga xam ne xañ na moom mooy bi nga xam ne moom mooy moom mooy moom moo ci des muy daara daara yi dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddee daara yu cosaan yi ak daara yi nga xam ne xañ na mooy yu moderne yi te yu ci ëpp di ay internat donc ñun suñu réew. wax dëgg xeetu jàngin yooyu lañ fi lañ fi lañ fi miin nga xam ne ku nekkul ci bee rek yaa ngi bii waaw ku nekkul ci bee yow yaa ngi bii léegi nag mu des état bi moom am yoo xam ne daf ko reconnaître am yoo xam ne moom reconnaître da leen a bàyyi population bi tamit ñoom seen jëmmi bopp am ay yoo xam ay euh, programme yoo xam ne gis nañ ci seen bopp am yoo xam ne gisuñ ci seen bopp donc loolu nekk nag loo xamante ne bii tey war nañ nag toll foo xam ne warees na cee waxtaan benn bu ci ne ñu xool. ñi mu defar ñi mu defar ñoom ban njëriñ lañ amal réew mi ak seeni njëriñ ak seeni lor loolu suñ ko defee rek dinañ xam comme ban système moo ëppal solo réew mi su boobaate bi ñu xool benn bu ci ne lam manqué ñu xool nan lañ koy mottalee loolu moo moom moo nekk li nga xam ne xëy na moo war a nekk débat bi bi nga xamante ni bii war nañ cee mën a waxtaan kon donte sax. nekkul loo xam ne boo ko waxtaanee day nekk lu ñuy jël en ndax loolu tamit day laaj nga am légitimité bi waaye nag euh, nit ki sañ nga soo nekkee ci am réew am ci xalaat di ci wax kon loolu moo indi ñu jàpp ne loolu warees na cee warees na cee warees waxtaan kon su fekkee ne dañoo jël école yi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ doon waxtaan dafa am école pri euh, école publique laïque bi ak école privée laïque ak école catholique ak li nga xam ne moom mooy école franco arabe soo xoolee ñoom dañ ko donn ci lu ñuy wax colonisation colonisateur yi ndax Sénégal tamit euh, bu dul daara yi amuñ programme boo xam ne ñoo ko nosal seen bopp te ci biir daara yi am na loo xam ne soo xoolee euh, daara yi soxla nañ ko te ñëwagul ci biir daara yi te warees na ko cee def yooyu yëpp tamit ñu mën cee waxtaan. ndax bi ci ëpp solo nag ñu jéggal ma ndax faw suñu bëggee wax système bu ci ne lan mooy ay avantage am ak lan mooy ay inconvénient am il faut tamit ñu xam système bu ci ne fan la jóge bi ci njëkk mooy école privée école école publique bi muy école laïque bi école boobu moom ñun yàlla dafa dogal dañ koo donnee ci colonisateur bi muy waa France nga xam ne ñoom ñoo ko fi ñoo ko fi ñoo ko fi bàyyi te école boobu dafa am taarix maanaam dafa am historique dafa am lu tax ñu indi ko fi ndax soo xoolee euh, am na lu ñu doon tuddee traite négrière moom mooy euh, jàpp njaam dem di jaay am na lu ko jiitu waaye day gudd kon mu mel ne traite négrière boobu tubaab yi dañ daan jóge Europe ñëw Afrique jàpp fi ay jaam yóbbu leen Amérique jaay ko fa ci toolu canne à sucre yi su ko defee la fay juddoo ñu di leen ko jox ñu ko yóbbuwaat ci seeni réew loolu ñu tuddee ko commerce triangulaire ndax tax ñu tuddee ko triangulaire mooy dafa am ñetti cat ndax dañuy jóge Europe ñëw Afrique jóge Afrique dem États-Unis jóge États-Unis delluwaat Europe loola nag dañ daan jàpp ay jaam buñ ñëwee fii fekk fi buur yi fi nekkoon te yilifoon xëy na lu mel ne euh, dëkk yi ñoom dañuy indi lu ñuy tuddee ay gadget gadget mooy dañuy indi lu mel ne ay seetu ay tàngal ay cigarette wala lu mel ne euh, sàngara ñu jéggal ñu ci yooyu daal lañ daan ut suñ ñëwee daa di koy jox benn buur rek bu ñu ko joxee sàngara wala ñu jox ko cigarette wala tàngal bu ko naanee ba maan ñu jox ko seetu mu seetu su seetoo gis boppam daan na waa lii lan lay jar ñu ne ko borom bopp yu ñuul yi rek maanaam ci sa ci sa ci sa gaa yi wër la boo ñu joxee ab lim rek ñu bàyyi la fi loolu nga jox ñu ko su ko defee ñu jox leen gadget yooyu ñu jaar ñu jox leen jaam yi so ñu dajale leen ñoom ñëpp jaarale leen ci euh, gore gi yóbbu leen états uni loolu biñ koy def nag ba loolu dundal seeni réew ba li ñuy tuddee révolution industrielle am maanaam léegi li nga xam ne ay nit ñoo ko doon liggéey léegi nit ñi liggéeyatu waaye ay machine ñoo koy liggéey ñu gis na comme machine yooyu li muy liggéey production bi dafa gaaw ba nga xam ne seen marché réew yi rek doyatu leen faaw ñu génn ci biti ut ay marché extérieur si lañ ne nag comme nañ arrêté nañ abolir esclavage maanaam wàllu jënd jaam nañ ko arrêté comme loolu bokk na ci li tax sax li encouragé ñu arrêté euh, esclavage parce que booba dinañ defar ay produits ci seen usines yi mais duñ ko mën a jaay yépp ci seeni réew léegi nañ ñu ne comme kon ñun Afrique jël nañ ñépp ñu ñëw fii faaw bàyyi leen fa ñu mën a produit euh, produiraat loo xam ne suñ ko fa yóbboo dinañ ko jënd loolu nag bi ñu ñëwee commencé di ut ay marché loolu moom lañ tuddoon partage Afrique nga xam ne dañoo daje Berlin dal di jël Afrique carte bi séddoo ko ku ne am foo jël ñun nag yàlla nattooñu France yilif ñu ci kart ba ndax dañuy tënk rek France moom it bi mu ñu yilifee bi mu ñëwee dafa njëkk dañoo njëkk def li ñuy tuddee conquête teritorial conquête territoriale mooy toj toj réew mi ci sartu tour deret da ngay da jéem a moom réew mi waaye moom gi ngay moom nag da koy teg ci ku nangu baax na ku nanguwul nga xeex ak moom rey ko ba keroog muy nangu loolu nag moo nekkoon conquête territoriale biñ koy def di ko def ba képp koo xam ne bañoon nga loolu parce que bi fi ñëwee tamit fekk nañ fi ñoo xam ne nanguwuñu woon dañ doon bañ ay buur ak i sëriñ yoo xam ne nanguwuñu woon loolu ñuy bañanteeg ñoom muy loon nekkoon tamit lu am solo ñu xeex ak ñoom gañe leen ba yilif réew mi ba am lu ñuy tuddee hégémonie hégémonie maanaam dem ba yilif yi réew mi moom ko ci nu ma ko mën di waxee nga xam ne seeni waaw moom moo fiy dox luñ bëgg it moom moo fiy dox waaye foofu ñoom am nañ beneen problème mooy nit ñi yilif nañ leen waaye nanguluñ leen nanguluñ leen maanaam yilif nañ leen waaye nanguluñ leen suñ leen defloo dara danañ gis ne suñ leen forcer danañ ko def waaye suñ leen forcer wut dañuy bañ ñu dem ba xam ne nag comme liy mbir mi mooy nañ fexe ba ñoom ñu naxanteek ñoom bañ nangul ñu li ñuy def si lañ bàyyee conquête territoriale nag ñëw si lu ñu tuddee conquête morale conquête morale mooy toj réew mi nag wa mooy mooy toj xol yi ci lu dul ngay tuur dara maa nga fexe ba toj xol yi maanaam fexe ba nit ñi bëgg la bëgg laa nuru bëgg doon ki nga doon bëgg nangu sa lépp loolu nag tubaab yi xalaat ci nag daal di koy dénk benn tubaab bu ñuy wax George George Hardy moom nag mi ngi nekkoon euh, ancien élève la woon boo xam ne mu ngi jugoon école normale supérieure te euh, dafa agrégé woon euh, ci histoire ak géographie nekkoon nag inspecteur de l'enseignement l'Afrique de l'Ouest mooy AOF Afrique de l'Ouest Afrique occidentale française moom bu ñu jëlee livre bi mu bindoon muy une conquête morale di ci wax li ñuy tuddee enseignement en Afrique occidentale française moom bi nga xamante ni tubaab yi jaaxle nañ tamit bokk na ci ki ñi nga xam ne xelal nañ leen ci wàllu école ñu ubbi ay école parce que dañoo wax ne ñun daal euh, suñu suñu as suñu askan yi nga xam ne not nañ leen ba yilif leen problème bi ñu am mooy ñoom nanguluñ ñu waaw bugguñ ñu te loolu. su continuer duñ duñ ñu jëriñ léegi nañ fexe ba def lu ñuy wax une mise en valeur du pays maanaam fexe ba réew mi tamit amal njëriñ suñu réew yañ jóge investissement yi ñu fiy def ak coono yi ñu fiy def amal ñu njëriñ ci la bind benn livre bu ñuy tuddee une conquête morale une conquête morale boobu tamit am na euh, gouverneur bu fi nekkoon ñu koy wax Colozel Colozel moom moo préfacé moom moo préfacé livre boobu bi mu koy préfacé daf ne livre bi lu tax mu am solo ak système bi lu tax mu am solo mooy c'est de la formation intellectuelle et morale de nos indigènes que dépend en majeure partie l'avenir de notre œuvre coloniale dafa wax moom moom moom moom gouverneur boobu dafa wax ne euh, gis nañ ne yar yar gi ñuy yaree bu ñu waxee indigène mooy ñi dëkkee woon ci réew yi ñu colonisé réewu Afrique yi ñi fi dëkkee woon ñoo ñoo nekkoon indigènes yi askan bi fi dëkkee woon ñooñu ñoom la ñuy wax indigène ñoom wala ñu leen wax léegi indigènes yooyu ñu ne pour pour suñu avenir œuvre coloniale bi maanaam euh, not gii ñu leen note ngir mu amal ñu njëriñ faaw dañuy fexe former leen intellectuellement maanaam ñuy xalaatee ni ñuy xalaatee di gisee ni ñuy gisee waaye et moral maanaam jox leen suñuy jikko ñuy bëgg li ñuy bëgg di bañ li ñuy bañ moral foo ko déggee rek mooy loo xam ne euh, dafa dafa dafa dafa dafa laal axlaax maanaam jikko moo tax George Hardy nag dafa wax ci livre boobu dafa wax ne on ne réforme pas l'âme des hommes par décret nee na nit ñi soo bëggee soppi seen seeni i ruu ak seen i gisin nee na doo ko defee kun fayakun maanaam soppeeku rek mu soppeeku déedéet doo def sa décret rek ne damaa bëgg nit ñi soppeeku ñu soppeeku déedéet nee na il faut procéder par petites touches discrètes et continuelles nee na da ngay def nank-nank nag nank-nank boobu it du nekk loo xam ne day fés waaye day nekk loo xam ne da koy def ci nànk ba pare mu nekk loo xam ne day continuer du du boo jugee ci lii jëm ci lii boo jugee ci lii jëm ci lii ba keroog ngay am résultat waaye li mu ci teg mu ne waaye il faut surtout agir sur des individus encore jeunes et malléables mu ne waaye nag loolu pour mu am il faut nga il faut nga liggéey ci ay xale yoo xam ne ay xale yu ndaw la ñuy nekk waaye nekk ñoo xam ne dañ leen mën a soppi ndax kullu mawludin yuladu alal ala fitra ndax ku judd ku ne rek ci fitra nga judd nga xam ne ni mu mel nit yow yaa koy façonné noonu léegi ñoom ñu xarañ lañ ci wàllu xale tamit ñu ne comme ñoom pour ñu am loolu il faut ñu agir ci ay ay esprit yoo xam ne dañuy nekk ay ndaw waaye dañuy nekk ñoo xam ne dañ leen mën a malléable mooy loo xam ne danga koy mën a tabax nu la neex nga def ko ban bu tooy mu ne kii pourrait assumer une pareille tâche sinon mu ne waaw lii lii lii ñu bëgg nii kan moo ko mën a def lu dul ubbi ay école fexe ba seen doom yi ñëw fi di ci jàng loolu moo indi mu njëkk wax loolu mu ne mu teg ci ne pour transformer les peuples primitifs de nos colonies pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises mu ne suñu askan yi mag ñi ñooñu moom jàll nañ mënatuñoo def ci ñoom dara waaye nañ fexe ba def leen ndab yi ay ndab lañ ndab yu fees lañ waaye nañ fexe ba bënn ndab li lu ñuy bënnee ndab li mooy nañ fexe ba ñoom ñu gàttandu seeni gone jàngal leen yar leen su ko fee day mel ne ndab li boo ko bënnee day senn ba jeex bu jeexee la nekkoon ca ndab la du ca nekk ñun ñu def ci ndab loo xam ne ñun ñooy bëgg mu nekk ci kon loolu ni ma ko mën a waxee rek mooy mu ne ñoom pour ñu soppi suñu askan wi wi njëkk bi nekkoon ci colonie yi nee na pour les rendre le plus possible dévoués à notre à notre cause et utiles à nos entreprises pour fexe ba nga xam ne dañuy nangul ni taalibe di nangulee ab sëriñam bañ amal njëriñ suñu entreprise yi parce que xam nga tubaab bi moom toujours ñi ngi xool nan la ñuy fexee ba am ay marché ngir mu jëriñ suñu entreprise yi nee na nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens nee na ñun moyens yu néew lañu am waaw yu néew lañ am nee na et le moyen le plus sûr mooy jumtukaay bi gën a wóor nag mooy c'est de prendre l'indigène dès l'enfance nee na fexe ba jël xale bi ci bu nekkee ndaw. d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales nee na fexe tamit ba mu nekk koo xam ne euh, daf ñuy fréquenter lu ëpp ci suñu ci suñu temps ndax boo xoolee sëriñ bi daanoo ne defar taqoo maanaam nit soo ko bëggee defar ni nga bëgg mel dangay ngay moom moo tax mu ne da ngay fexe ba d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment fexe ba nga xam ne temps bu bari ci ñun la koy def loolu soo xoolee tubaab bi ni mu nosee suñu programme sax cycle yi primaire nga xam ne da nga fay def xam nga trois trois mois rek ngay tëj waaye lu ci ëpp ci ci moom ngay nekk nga def ak moom euh, collège def fa quatre ans jóge fa def lycée trois ans door dem université selon selon branche bi nga soxla su dee médecine mën nga def sept ans ba lu ko ëpp loolu lépp nag dafa nekk ci loo xam ne moom mi ngi defar nit ki te pareegul ci moom te état bu ci ne am na lu muy def ci moom ngir su paree mu mel ni mu bëgg loolu ay seen wax ci kanam dina ko gën a firndeel mu Euh, ñu fexe ba mu ñuy fréquenter lu bëri et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales mooy mu fexe tamit ba suñuy suñuy suñuy aada ak suñuy gisin ak suñuy itte maa ñu fexe ba yar leen ci suñuy itte suñuy aada ak suñuy cosaan waaye tamit ak suñuy xalaatin suñu waxee loolu day dugal lépp daan ne pendant plusieurs années de suite ay années yu bëri nag yoo xam ne du dakk xale bu su nekkee ndaw dañ koy jël nekk moom ay at yu bëree bëree bëri bëri daan en un mot ne ci tënk nag de lui des écoles. où son esprit se forme à nos intentions loolu soo demee mi ngi ko dem mu ngi nekk ci page huit ci introduction bi dafa wax ne dañuy fexe ba xale bi ñu ubbil ko école yi beneen bi tamit mu mu mu mu mu teg ci ne confion à l'école cette merveilleuse case à plat le soin de justifier notre action et de semer dans le cœur de nos sujets une affection raisonnée mu ne euh, bu njëkk ba xale yi dañ daan gis ne dañ leen daan yar ci kër yi. bu timisee wala mag ñi dajale leen di leen jàngal buñ jugee da ca daara ja di leen léebal wala di leen di def ci ñoom ay jom wala ay ngor parce que boobu système yar boobu moo amoon da daan ñëw mag ñi li nekkoon ci ñoom ñoo ko daan def ci xale yi ci ay jukko ci di leen di leen di leen léebal di def ci ñoom ngor wala ay jom wala yi nga xam ne amoon na euh, yooyu euh, tubaab bi ne nañ ko weccee fexe ba xale bi di ko amee ci biir école bi daal nag fexe bëgg cofeel gi ñu am ci ñun ñu mën koo layal maanaam une affection raisonnée maanaam cofeel gi ñu am ci ñun nañ fexe ba xale yi mën koo mën koo layal ñoom maanaam liñ ñu bëggee nañ ko layal moo tax euh, Senghor daa doon wax ne euh, euh, la colonisation est un mal nécessaire maanaam tubaab tubaab yi not gi ñu not maanaam métti na waaye mënutoon na ñàkk ndax njëriñ li mu def ci ñun loolu ñoom ñoom noonu lañ gisee woon. ndax dafa wax ne nañ fexe ba affection bi maanaam cofeel gi ñu am ci ñun na ko xet nañ ko mën a layal ñun ndax tubaab moom lépp loo xam ne xel mënu ko layal ba nga nangu ko rek mënu koo d'accord ndax loolu ci lay yar njabootam mu wax ne mu teg ci ne euh, nous nous voulons enfin que l'école de village soit un instrument de moralisation et de loyalisme tout son enseignement est pénétré d'éducation morale et le nom de la France est invoqué toutes les fois qu'il s'agit d'un progrès ou d'un progrès possible mu ne euh, école yi nga xam ne ñoo nekk ci village yi ci dëkk àll yi nañ fexe ba mu nekk jumtukaay boo xam ne day def ci ñoom jikko yiñ bëgg waaye njàng mi njàng mi nañ fexe ba nga xam ne lépp lu ñuy def turu France da ciy feeñ waaw turu France da ciy feeñ bu ko defee bu progrès amee wala loo xam ne développement la ñoom duñ ci duñ ci tudd kenn ku dul France loolu soo xoolee ci suñu débat yi ci suñu njiit yi ak suñu jàngalekat yi ak ñi ci ëpp ci ñi nga xam ne ñii ñoo leen ci école yi lañ génne suñuy waxtaan lu mel noonu toujours da ngay gé dégg ne France France France maanaam turu progrès bu am rek turu France da ciy feeñ lépp lu mu doon da ngay gis ne turu France da ciy feeñ mu wax ne mu ne nag nañ xalaat nañ xam ne école bi li muy baax baax tamit mu ne quand nous amenons un garçon à l'école française c'est une unité que nous gagnons quand nous y amenons une fii c'est une unité multipliée par le nombre d'enfants qu'elle aura mu ne école boobu tamit li muy baax baax suñ fa yóbboo benn xale bu góor nee na xam-xam bi ci benn xale bu góor boobu rek lay yem waaye bu ñu fa yóbboo benn xale bu jigéen nee na xam-xam boobu ci benn xale bu jigéen boobu nga multiplier ko maanaam nga nga nga multiplier ko ak doom yi muy am ndax jigéen nu mel rek. noonu la ay doom demee ndax al ummu madrasa doo euh, ndey daara la tubaab da koo xam moo tax mu ne bu ñu jàngalee benn góor xam-xam bi ci góor boobu moo tax ñu defoon politique scolarisation des fii boo xoolee ba tey mi ngi dox mooy nañ fexe ba jigéen ñi di jàng parce que ci jigéen ci lañ mën a fexe ba dugg ci biir njaboot gi suñ duggee ci biir njaboot gi ci la fexe ba liñ bëgg ñu am ko kon jigéen ñoom dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko defoon au cœur de leurs activités maanaam fexe ba. jigéen moom nekk koo xam ne duñ ko sàggane ndax benn jigéen buñ jàngal nee na jigéen jooju am nañ ko ak doom yi muy am ak sët yi muy am te loolu moom mooy law te yent bi sallallahu alayhi waxoon nañu ko waaw boo jàngalee benn jigéen mel na ne jàngal nga fukki góor te boo jàngalee benn góor mel na ne xam-xam boobu ci benn góor googu rek lay yem mu ne mu ne école française su ubbeekuwut ci jigéen ñi nee na li muy def mooy day fexe ba jigéen ñi am wegeel te bu ñu amee wegeel rek maanaam bu ñu wegoo ci seen bopp am sàmm bu ñu sàmmoo seen bopp rek liñ bëgg duñ ko am parce que bu leen fàtte ne maa ngi wax ne ñoom ay marché la ñu ut parce que jigéen ñi booba am nañ ay ay ay ay ay ay ay mbañum rus nuñ daan soloo nuñ daan dundee te loola nekkoon ay matériels yoo xam ne ay produits yoo xam ne nekkutoon produit yu tubaab ba nga xam ne ñoom seen col yi ak yiñ doon gëm buñ ko indiwaanee Afrique africains yi daawuñ ko ñemee sol daawuñ ko ñemee jënd. te loolu nag baaxut ci seeni réew te ñoom dañoo bëgg nag réew mi nekk loo xam ne day amal njëriñ seeni koom-koomu réew ñu ne comme jigéen ñooñu suñu amee wegu rek di nekk ci seen kër comme waxar na fi buyutiku na loolu day nekk loo xam ne duñ am li ñu bëgg kon ñu ne nag comme nañ fexe ba nañ fexe ba jigéen ñi di jàng mu ne élève bi nag buñ ko jàngalee ba pare buñ ko jàngalee ba pare dañuy fexe ba mu nangu suñu domination yi maanaam niñ leen niñ leen noté dañuy fexe bañ nangu ko loolu day feeñ ci suñuy wax ak suñuy jëf bis bu set maanaam France ni mu ñu yilifee nangu gi ñu ko nangu sax dafa ëpp doole dafa day jéggi dayoo mu ne te it not googu France not ñu nee na nañ ko jàppee ngëneel moo tax mu ne luy faire accepter la domination française présentée comme un bienfait bienfait mooy ngëneel nañ fexe ba not gi ñu not ñu jàppee ko ngëneel waaye nangu ko ñoom ci seen xol luy donner la conviction qu'il fait partie de l'élite grâce à la France gëmal ko it ne moom mu ngi bokk ci seexu tarbiya yi te loolu France moo ko ko defal France moo tax mu bokk ci tànneef yi élite yi mu ne écart ce titre il est il différent ak ci loolu ñu xam ne comme moom dafa nekk nègre boo xam ne euh, bokkut ñeneen yi ndax moom dafa xam te ñeneen ñi xamul moo tax jànkatu tubaab dëgg dëgg dëgg foo waxee moom soo tuddul loo xam ne ca nattukaay ba dafa nekk ab tubaab mooy mu nekk philosophe tubaab wala mu nekk socio sociologue tubaab wala mu nekk pédagogue tubaab soo ko ko waxul rek mu mënoo fexe ba convaincre mënoo fexe fexe fexe ba convaincre moom kay su dee ci wàllu sociologie da nga koy tuddeel Durkheim wala nga tuddal ko kenn bu dee ci pédagogie ko bu dee ci philosophie bu dee ci lu mu door rek tuddal ko tuddal ko kooku mu door laa nangu. mu ne lui faire comprendre qu'il a une mission de salut public nee ñu fexe ñoom bañ gëm ne ñoom texe askan wi ci ñoom la nekk moo tax ma ne leen gis ngeen ñoom programme bi ñu reconnaître mooy programme bi ndax ñoom jàpp nañ ne texe askan wi ci programme boobu rek la mën a amee fi nekk nii su temps bi yaatoon bañ mën a ñëw ci projet de loi bi te seen exposé de motif bi gis nga ne dañoo wax ne pour ndongo yi nekk ci daara yi mën a am mën a am lii nii muy texe àdduna faw rek ñu ñu ñu assurer leen suñu programme bii ñu yor ñun loolu moom ñoom dañ leen ko gëmal dañ ko gëm parce que bu ñu fàtte ne ñi jiite ñoom ñooy ñi jóge ci école bi ñu nekk ci université yi ñoom ñoo jóge ci école bi ñu nekk ci inspection yi ñoom ñoo jóge ci école bi xëy na am na ñu néew ñu ci jugee ci daara waaye ñi ci ëpp nga xam ne ñoo yor décision yi ci école bi lañ jóge ñoom dañ leen li faire comprendre qu'il a une mission de salut public maanaam texe askan wi moom ñoom ñoo ko yor en tant que formateur des âmes nga xam ne ñoom ñoo war a former ruuwu xale yi fournisseur de civilisation française à la jeunesse africaine maanaam ñooy fexe ba civilisation euh, française moom ñoom ñoo koy jox xale yi ba mu doy sëkk comme bu ñu bëggee njëkkante waxtu bi dañuy wax ne mu ne nag léegi loolu pour bu ñu ci bëggee réussir tamit duñ yem foofu dañuy fexe ba askan wi ñi nga xam ne ñoom nangul nañ ñu. ñoom xaw nañoo bëri waaye dañuy exercer ñoom dañuy def ci ñoom benn pression mu ne pression bi mooy dañ leen wax ku bëgg promotion promotion mooy ku bëgg di liggéey ci tubaab yi ñu di la jël ngay liggéey mën a am solde mën a am yenn euh, avantage yi su ko defee mu ne yow bu fekkee ne danga bëgg a nekk chef de village wala nga bëgg a am lu ñu tuddee étoile noire du Bénin nga xam ne ab médaille bu ñu la daan takkal la ñu ne dañu la ne la envoie à l'école tes fii et les filles de tes clients suñ fekkee benn buur na ko ndax yow bu da ngaa euh, chef chef de village bii nga bëgg a nekk wala njiit lii nga bëgg a nekk wala bëgg nga am médaille sànga nga ne waaw ñu ne la yóbbul sa doom yi école ak doomu ñi nga yilif soo ko defee rek dinañ la bàyyi sa nguur gi nga des fi waaye tamit duñ ci yem waaye dinañ fexe ba takkal la ay médaille mu ne biñ doxalee noonu biñ doxalee noonu nee na am nañ ci résultat yoo xam ne ci benn chef mu ne may jox exemple nee am na benn chef bu nekkoon Dakar rek biñ ko waxee loolu yóbbu na lu tolloog une trentaine de fillettes ci école yi daan ne alors que les palabres dont nous parlions plus haut étaient restées sans effet pendant tout une année nee na palabres yi ñu daan def noonu mooy waxtaan yi ñu daan def ci penc yeeg yooyu ak ni ñu daan sensibiliser loolu li ñu am ci benn benn chef de village bu nekk Dakar rek amuñ ko woon ci loolu. ñu gis ne nag bi ñu defee loolu taxut nit ñi bëgg école ba tey taxut nit ñi bëgg école ñu gis ne nit ñi ñi ngi dem ci daara yi kon école wax nañ ci ba sonn waaye nit ñi bëgguñ ko maanaam ñu néew ñoo doon dem ci école bi euh, ñu ne comme ñu defaat ay gëstu gis ne réew mi comme ñoom daara lañ bëgg muy alxuraan ak diine ak langue arabe ñu ne waa comme diggante daara ji ak école bi nañ ci dugal lu ñu tuddee madrasa mooy école franco arabe école franco arabe yoo xam ne dañuy am nu ñu koy nosee su ko defee dinañ ci gis alxuraan gis ci arabe gis ci diine su ko defee ñun ñu jaaree foofu aussi bu ñu fi jaaree danañu permettre tamit ñu mën a jàllale liñ bëgg a def. loolu soo ko nattee ci suñu projet de loi bi bu buñ ci ñëwoon di ko lënkale dina am lu ñu nuroo lu bëree bëree bëri ndax euh, tubaab xeexam moom benn rek ay soppeeku yu ndaw moo ci am. moo tax mu ne entre les écoles coraniques e et les écoles françaises on a placé des écoles franco-arabes ou des madrasas destinées à faire oublier muy les écoles coraniques et à faire admettre mu ne ci diggante école francais bi ak ak daara yi dañ see dugal lu ñuy tuddee madrasa muy école franco-arabe nee na foofu nag lu ñu ci jublu mooy dañoo bëgg a fàttaloo nit ñi école bu njëkk ba muy alxuraan nangu loo leen admettre celle-ci muy bu français bi. mu ne ce sont exactement des écoles franco-arabes dans lesquelles la langue et les sciences françaises prennent le pas de plus en plus sur la langue et les sciences arabes mu ne école la boo xam ne ne dañuy fexe ba langue français bi ak langue ara euh, euh, langue français bi fexe ba dominer langue arabe bi mu ne par exemple lu ma si jox mu ne l'enseignement de l'arabe si est si est libéré des méthodes proprement musulmanes ne dañuy fexe ba métode bi jullit biy jàngale arabe ñun duñ ko utiliser beneen méthode la ñuy jàngale soo xoolee ci école yi arabe bi ñu fay jàngale loolu rek la dañ lay jàngal xuruufu hijaaiya yi muy alphabet bi jàngale lu mel ne mufradaat yi ay kuratun lépp loo xam ne maanaam ni ñu daan jàngalee araab sax ñoom duñ la ko jàngale dañuy jël beneen méthode boo xam ne arabe bi mook français rek ñoom ñoo yem moo tax mu ne si est libéré des méthodes proprement musulmanes bépp méthode boo xam ne ni jullit di jàngalee lay jàngalee nee na dañ koy dindi suñ lay jàngal lecture sax dañ la koy jàngal comme ni nga xam ne moom la français école yi mu ne arabe l'arabe et les sciences arabes grammaire prosodie théologie théologie mooy mooy tawhid droit moom mooy fiqh on cesse d'absorber tout l'emploi du temps mooy dañuy fexe ba fiqh tawhid ak yi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy ay tasawuf fexe ba euh, euh, jadwal istimal zaman bi maanaam emploi temps bi ñu fexe ba mu mu ciy ñëw lu tuuti maanaam semaine bu neen ñu am ci 30 minutes wala nangam nee suñ ko defee. on peut même dire qu'il n'y apparaisse qu'à titre de symbole et de souvenir dañu wax ne na ciy feeñ rek ngir nit ñi yëg ne école am na loolu ngir ñu mën faa yebal seeni doom waaw ngir ñu mën caa yebal seeni doom comme école franco arabe boo xoolee sax ñun ba tey suñu école franco arabe yi nit ñi ñuy defar dëgg dëgg dëgg soo xoolee ñoo ñi tubaab bi defar ñooyam daanaka amul benn tarbiya goo xam ne dana nekk ci ci ci ñu ci ëpp ci ñoom ndax da ngay dem ci école franco arabe da ngay gis xale yu jigéen ñi du ñu muuru lu dang la ñuy sol dañuy meesu dañuy xeesal maanaam lenn ci ak tarbiya goo xam ne nekk na ci ñoom doo ko sentir da dugg ci école ah, franco arabe ba génn daanaka sax duggoon li ngay gis ci école français yi ci ak mbax ndax léeg-léeg da ciy daal di am yooyu am na ci école franco arabe bi te loolu ñoom ñoo ko ci jublu woon ak jublu gu wér la mu des nag nan la ñuy fexee ba corriger loolu ba corriger loolu kon loolu nekk na loo xamante ni bi xam na ci wàllu tubaab yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom loolu bokk na ci liñ def ci école comme ni ñu leeree nii soo ko déggee di nga xam ne école foofu la jóge ndax comme ñun Sénégal bu fekkoon ne dañoo toog par exemple ñun ñun ñun ñun ñun jullit yi wala ñun muri yi bu la neexee lu mu la neex rek nga tuddee ko ñu ne ñun dañoo bëgg am produit sàngam fii ak ñaar fukki at dañuy wax ne produit boobu ñu bëgg a defar dañuy toog ut mi ngi mel ni ma jox leen misaal dama bëgg a tabax jumaa ji ñu ne jumaa ji dañu uti architecte boo xam ne dañu koy defaral plan ba nga xam ne euh, balaa ñoo tàmbali tabax bi sax yow soo xoolee plan bi di nga xam ne tabax bi su paree nii lay mel li nga bëgg lépp nga def ko ci léegi sax 3 de am na nga xam ne mën nga suy dugg di xam saal bu ci ne wala fenn fu ci ne lan la mel te fekk sax tabax bi euh, ratissé guñ sax bërëb bi nga xam ne moom lañ koy teg. comme système éducatif soo koy def danga nga naan fii ak mi at man ñu mel nii laa bëgg def kon ñii nii ñoom lay école formé biñ leen formé soo xoolee niñ ko waxee ñoom produit yiñ bëggoon am nañ ko ndax soo xoolee école ñi mu formé ñépp daanaka ay tubaab rek la ñu formé léegi ñoom ñoo ñuy jiite ñoo ñuy ñooy jàngal suñuy doom ñoo ñuy faj ñoo ñuy jox information ñoo ñuy jox lépp nga xam ne ñoom ñoom ñoom hégémonie boobu tubaab bi woon am nañ ko waaye lépp nag day day dimbale rek tubaab amul lenn loo xam ne ñun amal nañu njëriñ ba ci sax ñun bi ñu toogee ne leen ñun bëggu ñu ci bëri ci ñun bëgguñ système bi système biñ bëgg mooy système boo xam ne suñu doom day jàng alxuraan di jàng diine su ko defee leneen lu mu ci boole baax na su ko mënee am ndax islam dafa nekk loo xam ne dafa encouragé nag ubbeeku encouragé xam-xam ndax misaal mi ma ciy joxe bu dee ci daara yi wax dëgg fa ñi ngi yar xale yi ba nga xamante ni ñi jóge ci daara yi ñoom soo xoolee réew bi lépp loo xam ne yàqu la wala loo xam ne du noonu la te yàlla rek a tax ñuy wax sa bokkul ne yow danga nga da nga nekk ci daara wala nàngam waaye dangay gis ne bokkuñ ci doo fekk marché bañ ne la nitu daara yi ñoom ñoo koy def. misaal bi ma ciy joxe université xam naa am na ñu ma fi nekkaloon ak université su grève masaana am doo ci gis mukk koo xam ne dafa bokk ci daayira boo xam ne day tuddoo sëriñ bi sëriñ Touba doo ko ci gis yeggoon na ci ñoom suñu ñoom suñu grève euh, dañuy def lu ñuy tuddee ngénte tubaab ngénte tubaab mooy lan mooy dañuy dugg ci restaurant bi te duñ joxe ticket maanaam day fekk ñu togg ba pare ñu ñëw dugg ci biir restaurant bi jël palaat def ñu defal leen ci force ñun ñoom ñëpp ñu lekk su ko defee 150 yi ñu waroon a fay ñoom état bi day am ku toog foofu rek ku jël palaat mu bind su paree dem déposer ko kudd après moom la ñuy jox état bi état bi mooy fay lépp nag mooy ñun rek ñun ñoo koy fay di dund mbiru sëñ bi day gis kun kaati kun kaati man rek lañ ñun boobu ñu ci bëri kun kaati man dañ koy door a jàng waaye li durri wal bu saatanal ñun sëñ bi mu ñu doon soññ ci la kuy jàng du ñaxtu du def nangam du def nangam ñun ci lañ tënku woon ba sañuñ woo na lekk te fayuñ bu ko defee ñun dañuy lànk joxe suñ ticket waaw xoolal kun kaati man boobu nga xam ne ñu si daayira yi rek lañ ko doon jàng suñ ko dugaloon ci biir programme bi mën a régler boobu benn exemple bu précis la boo xam ne ñu dañ koo dund kese kun maa ngi jébalu ci kese bi waaye kun kaadaman boobu daal ñun taxoon na ñëmu ñoo bokk ci grève ak ñi ñu àndaloon ak ñun ñëpp sañuñ ko woon waxuma bokk ci grève waaye sañu woon a lekk sax te duñ fay yàlla xam na loolu te ñoom bu dee lañ ñu jàngal mooy suñu amee lu ñu naqari dañoo waroon a ànd ak su ba ñoom sax suñu xamul ay défaillant lañ ñu doon tuddee ñun ay défaillant mooy ay workat léegi ñun lañ tuddee <laughs> ay workat loolu nekk loo xam ne système bu métti la parce que da nekk ci dara loo xam ne yow nanguluñ la li ngay dund ba boo bëggee mbaax sax yow warkat lañ lay tuddee loolu comme mu nekk loo xam ne lu doy waar la kon daara li muy produire baax na waaye ba tey dañuy am jafe-jafe tamit ci daara nit ki muy produire parce que da dégg Sénégal ñu lay wax ne tamit ne la commerçant yi gën a mag wala yu nangam ñu yor kii ay nit baax na parce que commerce tamit baax na mais réew tamit dafa tënkuwul rek ci commerce. kon faawu daara yi ñu xool nan lañ koy nosee ba nga xam ne alxuraan ji danañ koy jàng ndax jàng alxuraan dafa nekk loo xam ne ngëneelam kenn xamul nu mu toll te des koo war a def ndax sëriñ bi daf cee digg woon ne bépp xale boo xam ne toll na ci mokkal alxuraan mën Sëriñ Tuubaa gisuma ci kaw suuf lu jar bañ koo jàppale mu mokkal alxuraan ndax alxuraan dañ koo war a mokkal ndax mokkal a tax ñun ñu jot ci bu ko defee tamit ci biir daara yooyu ñu nosee ko noo xam ne dina am yeneen programme yu ci loo xam ne sëriñ bi moom leeral nañu ko ndax euh, aqaayida sunni yàlla njëkk a wax wa ba'du fiqh wa ba'du ma ilmu tasawuf waaw liñ ci teg ba ne ba dem ba ne laa budda min al alaati li bahsi fi al hadith wal ayat kan nahwi wal arud wal bayan wa lughat al arab wal ma'ani sëriñ bi moom dafa wax moom moom bu ñu xooloon programme ni mu ko tegee rek dafa wax ne bu ñu jàngee fiqh jàng tawhid jàng tasawuf leen lu seen tamit mu wax njëriñam nee na mun mënta ñàkk soo bëggee dégg diine dëgg ndax quraanan arabiyan lañ wax soo bëggee dégg alxuraan nee na la budda min al alaati faaw nga ay instrument langagère ay jumtukaay yoo xam ne lu mel ne naxu muy grammaire prosodie muy arut bay loolu lépp faaw nga jàng ko ngir tamit sa diine nga mën koo jàng waaye sëriñ bi tamit moom tëjutoon xam-xam ndax wa kullu ilmin bi manaafi bi manaafi an yafi la waxoon maanaam bépp xam-xam boo xam ne day day day day day jëriñ rek nit ki war na koo mën a gëstu ma joxe ci benn exemple kon day laaj daara yi tamit ñu nosee ko noo xam ne dinañ mën a jël programme officiel bi jëm ko ciy dugal waaye mën foofu li ma d'accordut mooy état di la nosal programme moom su la ko nosalee doo am résultat bokk na ci su yaatu woon xaw ma nañ ci mën a eggam déet muy projet de loi bi niñ ko nosee. suñu noselee programme ndax moom li wax ci exposé de motifs bi rek mooy nañ fexe ba am ñoo xamante ne bi maanaam formation bi ñuy def benn nit lay doon benn type de sénégalais la ñuy def boo xam ne day gëm laïcité dem démocratie ndax ñoom seen contenu boobu buñ la ko jàng benn rek la moom la ñuy jàngale ci français laïque bi moom la ñuy jàngale ci français catholique bi moom la ñuy jàngale ci franco arabe yi contenu boobu moom la ñuy dugal ci biir daara yi te loolu lu am c'est très lu am important la pour ñu souligner ko maanaam contenu bu ñu wax ne programme officiel bi moom lañu bëgg indi ci daara yi mooy bi ñuy jàngale ci école bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ jàngi kon baax na tamit ñooñ daara ñu daje parce que ñoom daje nañ am nañ lu ñu tuddee rabita ak yeneen yoo xam ne daje na waaye yooyu war nañ mën a daje tamit defar ay programme yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy nos ba pare proposer ko xëy na soo ko proposé mën na bañ a jàll waaye su jàllut ñoom mën nañ war a mën a am ay système comme lu mel ne ay Iran wala Turquie wala yeneen nga xam ne ñoom dañoo nekk ci seen biir réew ay privé jug wala ay particulier wala population bi jug xool ñoom niñ bëggee former seeni doom ñu organiser système yu mel noonu yoo xam ne nii bu fa nit ki génnee dina mën a am ay spécialité ci domaine yépp ñoom ñu di ko financer ak seeni borom alal ba loolu mën a taxaw mën nañ ko parce que Sénégal am na ressource am na ay borom alal comme ñi ñu wax ne ci daara la jóge ba am nangam am na ñu ci jàpp mais su ko defee ñu teg benn programme boo xam ne dafay mën a wuuteeg yi nekkoon fi ndax tamit jamono suy dox jamono suy dox euh, da ngay xalaat lu bëree bëree bëri da nga koy gàttalu ndax njaboot gi ñëw misaal bi may joxe mooy ñun ñii ñëpp dañuy am problème ak suñu médecins yi dañuy am problème ak suñu journalistes yi. dañu am problème ak mbooleem xeetu métier yi am ci Sénégal li tax mooy ñoom ni ñu gisee mooy ni tubaab bi gisee rek noonu la gisee bàyyiwuñ xel diine dara par exemple am sëñ Moustapha mi dina am soxnaam mu dem hôpital fekk sax mën naa feebar mais ñu ne ko da ngay def lu tudd planning familial mais su ñëwee sëñ Moustapha du gëm médecin bi ndax lu tax mooy médecin bi dafa am ku koy dicté waaye suñ fa tegoon koo xam ne nii suy wax da ciy bàyyi xel yàlla. ku mel ne sëñ Axma mi su ma woon sa so sa soxna na def planning man du ma ci am sikk-sàkk ndax day am lu ma jiital ak kam bàyyi xel comme moo tax nitu daara yi tamit war nañ leen a former ci métier yooyu ndax soxla nañ ay gynécologue yoo xam ne ay jullit la ñuy doon te sax dooni jigéen ndax tey soo demee hôpital sa soxna su fa demee xëy na nag su dee ci wàllu fekk mën nañ la ko nangul waaye loolu damay wax ne loolu beneen domaine la boo xam ne ñun li ñuy dugg rek mooy est-ce que comme waruñ mën a fexe tamit ba former ay ay ay ay ay ay ay ay ay médecins waaw ay ñoo xamante ni tey euh, nu ma ko mën di waxee ay journaliste yoo xamante ni euh, dañ leen di jàngal diine su ko defee bu boobaa programme bi bu ñu koy nos day am primaire primaire bi alxuraan am ci lépp am ci su ko defee tamit programme mu français bi ñu xool lan moo ñu ci intéressé ñu dugal ko ci ndax suñ ko defut euh, gis nga projet de loi bi ñu bëri ni ko état bi présenté ak ni mu tëddee dafa bokkul man waxu jubluwuma ci dara waaye damaa xam ne. école tubaab euh, franc euh, état moom amul problème moom ñu bëri dañu foog ne day xeex islam wala naa déedéet moom dafa am ay intérêt l'état n'a pas d'amis il n'a que ses intérêts état ay intérêt la am intérêt yooyu nag lu ko koy may donte sax day sacrifier doomi boppam da koy def ndax dañoo gis ne taux brut taux taux de bi mooy taux brut de scolarité bi nga xam ne moom lañ soxla ci suñu réew amuñ ko ndax li tax amuñ ko mooy nit ñi bugguñ école ñaareelu tamit njàng école bi nit ñi duñu continuer balaa ñoo yegg BFEM ñu bari dañuy bàyyi léegi nag ñoom adduna bi dafa am nu ñuy nattee développement adduna bi dafa am nu ñuy nattee développement pour ñu xam ne réew mu développé la wala réew moo xam ne da nekk en voie de développement ndax dafa am les pays développés les pays émergents les pays en voie de développement et les pays te loolu lépp tappalee tubaab bi pays développé yi mooy lu mel ne ay Europe États-Unis ak yenn pays yi nga xam ne am tamit ñu tuddee pays émergents am ñu tuddee pays riche mooy réewu naar yi am yoo xam ne pays su développé mooy comme ñu mel ne suñu réew yi waaye na suñuy natt développement ñoom duñ ko nattee ci alal dafa ay critères yuñ ñu koy nattee bokk na ci réew mi fu mu toll ci démocratie fu mu toll ci liberté d'expression fu mu toll ci liberté euh, droit de l'enfant fu mu toll ci droit de l'homme fu mu toll liberté de liberté de culte maanaam nit ki di gëm lu ko neex fu mu toll ci wàllum njàng ak njàng mi ban façon la ñuy jànge yooyu buñ ko nattee gis ne moom sori na ca foofa jigéen ñi dañuy génn ci biti di def bopp neen di sol lu gàtt te kenn du leen wax dara dañu wax ne lii bokk na ci développement su fekkee ne gis nañ ne xale yi am nañ am nañ liberté ba mu doy lu neex waaye wax démocratie am dañuy wax ne loolu tamit bokk na ci ñi ñuy nattee développement moo tax Sénégal nga dégg coow lu bari ñuy wax ne réew mu nangam mu ñuy nangam ndax développement ndax démocratie nangam nangam léegi nag ñu ne Arabie Saoudite Qatar ak yenn dëkk yi nga xam ne ñoom dañoo am alal te pétrole bi nekk fa mu dëkk naar yi ñu ne foofu comme jigéen du génn te dañ koy muuruloo di ko tëj ci biir kër yi xale amu fa droit démocratie amu fa liberté nangam amu fa ñooñu ay pays lañ mais développé wuñ te ñun suñu réew nag ñun bëgguñoo bokk ci pays riche yi de ñun dañoo bëgg a bokk ci pays développé yi comme foofu yaa am na settantal bu sew boo xam ne war nañ koo xool maanaam ñun suñu njiit yi bëgguñ bokk ci pays riche yi dañoo bëgg bokk ci pays développé yi te pays développé yi niñ koy nattee mooy lii ma la wax moo tax fi mu nekk nii ñuy góorgóorlu ngir renforcer njàng moomu ci biir daara yi léegi ñoom suñ nattee dañuy gis ne côté jàng Sénégal taux brut d'escolarité bi ñoom amuñ ci amuñ ci ay résultats yu baax ñu ne comme ni ñuy def nañ nañ ubbi ay daara moderne yoo xam ne public la bi ñu bee daara moderne tamit nit ñi demuñ ci seen daara yooyu ñu ne tiens comme ni ñuy def mooy nañ ñëw fekk leen ci seen biir daara yi jox leen programme boo xam ne ndax ñoom liñ soxla ñoom nañ fexe ba chaque année ñu yónnee seen jiili mi rapport de rentrée yónnee ko rapport de fin d'année yónnee ko statistique mu wax ko ne ko tant d'élèves la la recruter ci góor ak jigéen ñu mën koo dem déposer ñoom loolu rek lañ soxla te loolu mënuñ ko am lu dul ñu formaliser daara. ba mën a am accès ci biir daara ñoom loolu rek mooy seen yitte ci loolu mais ñoom bu leen leeroon ne sa xale yi dañu mokkal alxuraan xeexuñu alxuraan wax dëgg fa yàlla parce que ñoom seeni mbir dafa sew état njëriñ lay xool rek mais njëriñ loolu est-ce que arrangé na jullit bi tamit loolu lu mat a am lu mat a bàyyi xel la ndax mi ngi mel ne tey ñun suñu suñu banque yeeg yooyu nga xam ne tey ni mu ñàkkee arrangé jullit bi mais am na jullit ju ci dem sans sans problème muy lu graw tey programme éducatif bi ni muy ñàkk arrangé julli di mais am na julli ju siy dem jàpp ne dañoo ñàkk pexe te ñàkkuñ pexe parce que dem bay la banque fa nit ki tollu ba sañ ko ñu bëri ñu koy def tolluñ fa mais tubaab moo lay yaree noonu ba oyof loola la ne nangam gi mënut a ñàkk léegi nag suñu réew bokk ci réew yi nga xam ne ñoom dañoo bëgg bokk ci réew développé yi te bokkuñ ci réew ba pays riche yi déedéet te développement wax naa leen pour ñu natt na pays développé nii la loolu nag ginnaaw bi mu amee problème ba pare. bi mu amee problème ba pare ñun nag waa daara war nañ mën a def programme boo xam ne nag parce que li fii ak état bi constitution bi soppiwuñ ko ba génn ci yu bëri beneen bi tamit état Sénégal dafa dafa dafa ratifier ay traité sur le plan international maanaam dafa ay convention yu mu bokk yoo xam ne moo gën a fort sax suñu constitution ñun nga xam ne su président jàppoon sàngam te convention boobu ñëm nangu nangu ko ñun sañuñ koo jëfee bokk na ci mixité ay parité moo tax soo demee ñun suñu école franco arabe yi ñuy def da ngay gis dañuy am problème ak yenn directeurs yi nga xam ne dañu leen recruter pour ñu xoolal ñu xale yi maanaam soo bëggee def li ñu tuddee système de séparation bëgg jigéen ñi féete boor féete ginnaaw góor ñi féete moom dalay laaj lan moo tax mooy li ma doon wax rek ne l'européen éduque son enfant dans son rationalisme socio-religieux lu mu doon day day yabal xel dalay wax lu tax su la waxee lu tax daan ne mixité moom moo baax maanaam góor ñi ak jigéen ñi dañoo war a jaxasoo ndax loolu dafay dafay ci pédagogie la bokk mais góor ak jigéen jaxasoo kay koy bokku ci pédagogie la preuve mooy ñun ñi bi ñuy jàng école man maa ngi fàttaliku CI bi may njëkk def bi may door a njëkk yóbbu école jàpp sama loxo bi ma demee suñu musée bi suñu maître ca booba daf maa xool xool benn place ñaari jigéen nekk fa mu ne ma naa toog ci digg bi ma dem toog ci digg bi ñi jël ñaari góor dugal noonu lañ lay jàngalee nga xam ne ci sa sept ans lañ lay commencer façonner oyofal loola jaxasoo jigéen muy lu garaaw na xam ne su xasee oyof rek comme jàng français ba ba ba bonul de mais système bi ñi la koy jàngal ak ñi lañ koy jàngalee lu lu am problème la kon ñun nan lañ koy récupérer ba di ko jàngalal suñuy doom ci suñu ron loolu lañ war a lijjanti mais li fi ma jox leen beneen affaire mooy ay xale ñi ngi mokkal alxuraan ñu di leen yóbbu école ñuy jàngi c'est-à-dire nga mokkal alxuraan rek ñu yóbbu la école primaire gis nga foofu fa la xale bi boo xoolee bu sa bu fukki xale demee ñaari ciy rëcc wala benn. juróom-ñett yépp dañuy dem ba nekk roy dàq te liñ defoon ci ñoom mën naa dem ba dañ parce que système bi moo baaxul faw suñ bëggee système bu baax xale yi ñu di leen yare ci suñu ron ñun ñu xool liñ bëgg feneen mënuñ ko mënuñ koo ñàkk ñu jël ko indil leen ko ci suñu ron di leen ko yaree ci suñu yitte ak suñu àll loolu mooy li nga xamante ne bii moom faw ñu jéem ko def ndax daa jàng tamit day jeex maanaam boo jàngee alxuraan da dangay jàng leneen jàng leneen war faa jóge jàng leneen te soo jàngee ba jeexal sa jóge ci réew mi dem ci yeneen réew da ngay gis ne ña jóge ci réew moomu ñëw bu ñëwee dañu commencé di weddi li nga xam ne moom lañ fi fekkoon loolu tamit am na benn danger bu ci ne bu dee ci tubaab bi moom waxi nopp soo ñëwee moom dañuy gis tokk tokk yow rek ci ay xeeti jullit wala sénégalais waaye lu ci ëpp tubaab bi nangu na ko ci yow ndax day am lu luqi sa boo fa demee ndax tubaab ni muy yaree dafa xaw a sew léegi nag ma wax ne est-ce am réew ci commerce rek lay yem ak nangam déedéet réew dafa soxla yeneen kii parce que ñëpp dañuy tawat dañu am ay jafe-jafe mais dangay dem ci médecin tey mën ngaa feebar dem ci médecin mu ne la bul woor mais léeg-léeg doo ko gëm ndax da xam ne médecin bi dëgëre koor lam ca war a xam xamu ko ca su ko defee du la doy waaye am na koo xam ne su la waxoon bul woor wala azim doo woor kon foofu lañu war a xool comme faw ñu ñu ñu du du du defar ay nit ñu am xam-xam pour am àdduna ju jag àdduna ju jag yàlla moo ko yor waaye xam-xam jullit da koo war a da koo war a def. kon bu ko defee bu ñu leen jàngalee beneen bi ñun man fi mu nekk nii lu tax planning am am ci problème ba tey mooy da ngay jàng ñu jàngale théorie de Malthus mooy ak luñ toog ne àdduna bi nit ñi nit ñi dañuy yokku euh, géométriquement waaye éco euh, ressources yi économie euh, arithmétiquement lay yokk loolu lu ma ko mën a leerale mooy dañoo wax ne nit ñi ren su fekkee ne fukk lañ. déwén mën nañ nekk téeméer ñoom noonu la ñuy yokkee bu dee ressource bi nag mooy li ñu war a dundee koom-koom bi arithmétiquement lay yokk mooy su fekkee ne ren benn lañ am déwén déwén ñaar la ñuy am te su dee ne nit ñi la bu ñu amee ren benn déwén fukk la ñuy am léegi ñu ne waaw loolu lu ci pexe ñu jël théorie de Malthus mu ne nañ fexe ba créer célibataire xaw ma nu mu célibataire boo xam ne maanaam nañ fexe ba nit ñi bu ñu am soxna. mais loolu mënatu nekk ñu gis na loolu mënutu nekk ñu dem ba mu yàgg boo xoolee tey gis nañ ne àdduna bi ni muy doxee wax nañ ne ci kanam tuuti buñ ko arrêté wul ressource bi day dem ba nit ñi ñoo koy ëpp comme nañ def benn benn benn benn politique de limitation de nessance mais nga gis loolu sa soxna dem hôpital ñu ne ko defal planning mais sa xel day dem ci loolu mais am na koo xam ne bu la ko waxoon rek nga gëm ko kon faw ñu xool manque de confiance bi am suñ digganteeg ñooñu te dafay gën a jëm kanam par exemple da gis ku ñëw sa kër. ne la kaay ma ñaqal la sa doom nga ragal wallaay azim ragal bi am nga foo ko teg mën na bañ a fondé maanaam mën nga bañ a am dëgg waaye nag gis nga nit sa pas-pas balaa nga koo bàyyi muy dem da nga war a teg fu leer waaw ndax yaayu subaan euh, nu mu ko waxee yaa machara subaan in xiftum xajal fa man taalluman ala am gis nga nit boo ragalee gàcce def ba pare di rëccu faaw lu mu doon nga gëstu ko ba pare gis nga manque de confiance bi am par exemple man tey am naa sama doom mais ñemewuma koo yóbbu école française te pourtant mu ngi jàng français waaye sama problème mooy dama wóoluwut ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitaloo loolu pas nag leneen moo ci am de waaye nañ leen yaree ma gis ko ak nañuy doxalee doyut sama xel bàyyi sama jaboon noonu bu ëllëgee ma war ko fee bàyyi mu am lu ma war a taxaw c'est-à-dire manque de confiance boobu la ñu war a lijjanti. te loolu dafa nekk loo xam ne lu la loo xam ne ñépp ci war a dugal seen loxo parce que kenn ku ci ne responsable nga ci ndax fekk muccul te gis nga euh, buñ buñ li ma koy waxee gis nga daara ji boo ko bëggee ubbi bu fekkee ne projet de loi bi jàll na yomb na dañ lay wax ne la ki bëgg ubbi école ki bëgg ubbi daara mën na nekk nag mu kii waaye li ma ci ñor daal mooy ñun ñi nga xam ne école franco arabe la ñor. te bi biñ gisee projet bi moo projet école franco arabe bi xarfan bi xarfin à la lettre la kiif kiif amul virgule lu dul léeg-léeg rek ñu changé ne coran wala ñu changé euh, wàllu coran rek lañ ciy changé maanaam parce que ñoom noonu lañ ko jëlee ci tubaab bi suñ constitution noonu la dañuy ñëw rek di dind ay kii di placer mooy plan yi gis nii nii rek ñun noonu lañuy doxee moo tax parce que dañuy jëndi ñun li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy doxal expertise externe bu ko defee man par sama xale yi. damay ñu nu ma mën a waxee mooy ni ma ko mën a indee mooy franco arabe yépp ñun dañoo am jafe-jafe ci nan la ñuy fexe ba matière diine yi ak matière arabe yi mën a mën a mën a mën a dox ndax dañuy dem ba imposer la quantum horaire ci français bi ak ay programme yoo xam ne mooy mooy bac arabe bi nga gis parce que sooy jongante daanaka état bi bu lay natt soo paree euh, da lay orienté lu ñuy tuddee département arabe mais département arabe boobu mu lay orienté boo amul am problème da ngay dem ba tootal arabe bi euh, français bi parce que def thème mooy ñu jox la benn texte araab nga war ko def français wala ñu jox la texte français nga war ko def arabe boo amul mustawa ci français doo dem kon loolu faw ñu dimbale xale yi ci suuf parce que dañ koy soxla ji ëllëg mais suñ ne nañ jàng alxuraan baax na waaye bu fekkee leneen mën na cee xaj pourquoi pas ñu dugal ko ci te bañ ko ragal mais buñ koy dugal nag ñu bañ a bàyyi état xel mais jéem ko nosoo suñ bopp jàngaleel leen ko suñ bopp fexe nag ba suñ kilifa yi ñu sensibiliser leen parce que am na loo xam ne da ngay gis ay assises nationales ñu ñëw xool na ñoom nii lañ bëggee dem dugal ko privé mais ñun tamit dañoo war a daje def dana dem ci kilifa gi wan ko ko mais kilifa tamit soo ko wanul am na loo xam ne mun na ko mun na caa bañ a art kon ñun tamit loolu suñu responsabilité la proposer ma pas imposer mais proposer ne nangam a nangam layal ko yaakaar naa lu baax moom ndax état day def dara rek ñëw suñ kilifa yi jiituñu fa wax wax wax ba kilifa yi nangu ndax ñoom lu baax rek lañ bëgg te ñoom jàpp nañ ne al xikma daalatul mu'min lu baax jullite ko moom buñ continuer nelaw yi dañuy sacrifier suñuy njaboot te moo wax ne soo bëggee ubbi daara dañ lay wax ne comme léegi ni ngay def mooy dangay am këyit boo xam ne day wane na yow mokkal nga alxuraan loolu xam nga amagut waaw nga ne man fu ma koy jëlee ñu ne dangay dem inspection am na benn conseil bu fa nekk ñoom ñoo lay xool ba xam ne mokkal nga alxuraan ñu jox la ko ñu délivrer wu sur quelle base yow mokkal nga bu bind kaamil te xamaguñ ndax théorie lay nekk wala pratique. suñ la bindalee kayit boobu mooy sa autorisation am nga ko d'abord ñu ne la demal uti autorisation d'enseigner buy wane ne jàngale nga ñaari yoon alxuraan nga dem ut ay kayit ut lu mel ne casier judiciaire ut extrait de naissance casier judiciaire lu ñuy jëriñ mooy mosoo violer nit mosoo am problème ak yoon nangam nangam dama uti certificat visite contre visite mooy feebaroo boo xam ne dangay wàll nit ñi nga dem uti ko ñu ne uti nationalité pour wane ne xëy na ci réew mi nga dëkk nga dem uti nationalité. yëpp da nga koy de ñu ne léegi ko bindal benn demande sa maire pour wan ne ko am naa fi daara ji ubbeeku nga bind demande maire yónnee ko mu ne la yónneel procureur nga yónnee procureur mu ne la yónneel gouverneur nga yónnee gouverneur mu ne la yónneel préfet nga yónnee préfet yooyu yëpp nag bu la répondre ba nga téye ko noonu ngay conseil ñu ne la nag sa compte dina am lu toll ak ça dépend ci classe yi nga déclaré ak nombre de jàngalekat yi nga am ci lañ lay waxee nag compte bi dina am nangam nga dem outil lu ñu tuddee relevé de boole ko yooyu yëpp nag soo ko yóbboo nga dem yóbbu ko ci inspection bi déposé ko fa soo ko fa déposé parce que soo ko fa déposé moom moo nekk ci décret yi euh, décret décret yi ko yi ko yi ko kii kii projet de loi soo ko fa yóbboo nag am lu ñuy tuddee enquête préliminaire dañuy yebal ay inspecteurs ñu ñëw enquête ñu ne la nag ñaata jàngalekat ngay am nga ne jàngalekat sàngam ñaata élèves ñaa nangami élèves te jàngalekat yooyu ku dee day am autorisation d'enseignement moom bu dee jàngalekatu alxuraan day dem inspection ñu utal ko ko. nga boole seeni autorisation d'enseigner su ko defee nag nga wax ne kenn ku ci ne nangami élève la yor nga wax ñoo yëpp na nga boole ko muy ab dossier nga dem yóbbu ko inspection léegi nag dinañ yebal a inspecteurs yu ñëw gëstu ñu laaj la ñaata douche la am ñaata toilette la am ñaata classe ñaata nangam lépp daal ñu laaj ndax am na courant am na nangam yooyu jubluwuñ ci bu amul ñu defal la ko de mais su ko amul suñ ñëwee contrôle duñ la may faw yow muy ut daara ji du ñoom ñoo la koy defal de ñoom yu public yi la ñuy gérer am na école école daara moderne publique mais képp koo xam ne da ngay ubbi pour privé autorisation lañ lay wax autorisation mooy da ngay dem ut lépp ba mu baax ba pare ba mu leer na ne am nga moyen condition yi daje na ñu door laa autoriser nga door a ubbi léegi soo ubbee ba pare nag su su su ñëwee ñëwee def enquête bi ñu xool administratif bi côté administration bi ndax dossier yi ñu laaj euh, registre yi emploi du temps yi lépp respecté nga ko léegi nag yow su fekkee ne jàll na. faaw dañ laa ne da nga ciy dugal da nga ciy dugal franco français bi su xale bi jàngee 3 ans après day dem français ñu ne la nag est-ce que di nga respecter programme boobu nga def engagement engagement bi yaa koy signé wax ne chaque at dinaa fexe ba yónnee rapport d'entrée dinaa yóbbu rentre rapport de fin d'année dinaa yóbbante statistiques yi rapport d'entrée yi mooy dañu xool moralement administrativement pédagogiquement financièrement daara ji privé bi ñaata élèves nga inscrire nga bind somme bi ñun ren statistiques yi dañu ñëw ñu bind somme bi soo paree yooyu la ñuy yóbbu pour xam ñaata élèves ñooy def CI ñaata nangam nangam ñu yóbbu ko loolu mooy autorisation bu ko defee su lépp na ñu naan na yow ñu jox la récépissé na am nga droit jàngale waaye boobu nag du càgg ne dañ lay subventionné de déedéet dañ lay wax ne faw nga daw deux ans wala trois ans yoo xam ne da ngay am ay résultats yu baax ci examen ba pare soo su suñ la xasee autorisé da ngay dem fu ñu tuddee chambre de commerce ut ni na dem déclarer sa école di ko fayal taxe chaque at un million lay am nga génne ci taxe li ci état moom say jàngalekat nga verser leen IPRES su la neexee bañ koo def waaye soo amee sa problème jàngalekat bu la yóbbee bu la yóbboo euh, kii de travail euh, tribunal de travail da ngay da ngay am problème te da koy rappeler lépp li nga ko fayoon te ba pare li nga ñàkkoon a verser si état yoreel ko ko da nga koy fay. ñun problème yooyu la ñuy jàngonte def nañ ko fi franco arabe yi ay temps fexe ba ñu ubbi mais ñu ñëw def ay enquête gis na ñoom temps bi yëpp fay woon ñu imposer leen ay millions ba booba dañoo def ay kii groupement ci lañ defee association fexe ba état bi éponger lañ ko baal leen léegi nag loolu su xasee am da ngay dox boo doxee lu ma trois ans ba kàkk bay def ay résultat di fayal say kii IPRES caisse de sécurité sociale nangam ak nangam ak nangam léegi nag nga door a am reconnaissance te reconnaissance da ngay dem defi demande. soo respecté yooyu yëpp nag mais soo soo mënee loolu man su ma mënoon loolu soxlawu ma reconnaissance soxlawu ma subvention su ma mënee fay droit di fay samay enseignant nekk ci condition yi baax loolu koy soxlawu ma kii su loolu amee nag nga def demande de reconnaissance ñu ñëw xoolaat bu fekkee loolu mat na nag chaque at nag ñu yëkkati dara door laa jox ñu autorisation bi tekkiwul ne da ngay am subvention autorisation bi xam nga lan nga mën a am ay manuel mooy téere yeeg yooyu nga xam ne mën nañ sa jox ay table banc ay yu sew ak di la formel say jàngalekat beneen bi loolu soo ko deful su mu nekk ni ñun suñ ndongo yi ñuy jàngal xam nga ban problème la seen waajur yi am léeg-léeg fa ñuy liggéey da ngay am sa doom bëgg mu am ay avantage ñu ne la léegi dañuy indil sa extrait doom yi nga ne waaw day jàng jàng boobu da nga cee a am avantage ñu ne da ngay dem indi certificat de scolarité nga ne daara seen ji la nekk ñu ne déedéet daara seen ji la reconnaître ko il faut nga dem ci école wala daara ju ñu reconnaître mooy tax mu mën a am certificat su fekkee loolu amul da ngay perte avantage yooyu mais am na parents ko mënut a su ko defee soo ko defalee sa sa sa certificat de scolarité su demee foofu su demee foofu suñu xoolee ci nomankal ci ci ci ci ci liste yi école yi am kii dañ naan kii bokku ci su ko mën nañ la bañ a may la nga bëgg kon ñoom dafa am fu ñu lay jaar suñ la waxee defal naa nga bañ faveur yi bu ñëwee dañ la koy xañ su ko defee faw boo dëgëru da nga yóbbu sa doom mu jàngee école diplôme bi tamit su fekkee ne reconnaître uñ ko bu ëllëgee dañ naan la diplôme diplôme bi reconnaître ko al xale yu bëri am nañ ay jafe-jafe kon yëpp nag ñu war a xool suñuy njaboot parce que ñun mën nañ cee mucc mag ñi mën nañ cee mucc mais xale yi ñëw am na loo xam ne ñun ñu ni ñu mag ñi jàppalee ba nga xam ne pas-pas boobu mi ngi ci mi ngi ci ñenn nit ci ñun suñuy waajur ba sonn ci loolu bëri na ci kattan parce que système bi ñu imposé faw ñu jug tamit am lu luñ teg loo xam ne dañ koy jàppale njaboot ji te yàlla tax loola nag faw mu laaj coono faw mu laaj sacrifice faw mu laaj ànd faw tamit mu laaj ay gëstu yu sori mais état wax dara ñi jàpp ci ñi déedéet da ngay da ngay approfondir parce que lii ma wax fii tubaab yi bi ñu koy nos ba defar seeni produit yi ba ñu pare ñooñu jiitu ñu di ñu digal lépp bu jëriñut bu jëriñut France duñ leen duñ leen subventionné kon man programme bi ma gis mooy programme boo xam ne dafa war a nekk ñooñ daara ñoom ñooy toog mais buñ toogee sax mën nañ mën nañ invité ay pédagogue invité ko ay bio ay biologiste mooy xale lan la attan ak lan la attan invité ay psychopédagogue invité lu ne ñu invité ko bu ko defee ñu toog lëlu génn programme boo xam ne. mu gën a poussé ñu xool nag nan la ñuy fexee ba mettre ko sur kii en œuvre muy dox mais bu dul loolu ku jàpp ne tamit état boo ubbee daara ji parce que école privée yi yépp ngay gis ku ci am autorisation ko ne état daf na wax ne yaay recruter sa personnel yaa koy fay te stagiaire képp soo ko jëlee te bul bul bul jàpp ne fay gi yaay xool lu la neex de dafa am lu ñu tuddee code du travail euh, salaire yi danaay wax ne salaire bi gën a néew nàngam la su amee ancienneté ne nangam lii nangam la lii nangam la te da nga ko war a def boo ko defut bu ngeen amee beneen bi euh, dañ lay wax ne la vacances yi nga xam ne moom la république bi reconnaître da ngeen koy da ngeen koy respecter parce que enseignant bi warul jàngale te dañ ko war a fay waaw te enseignant yi bu dee enseignant yi tubaab bi am na ñu si doy waa ak yeneen ak yeneen yoo xam ne comme man gisoon naa ne waroon ñi ñi ciy yàkkamte waroon nañ gën a pousser xoolaat lu bëree bari ndax njëriñ la bëriwul. te suñ ko noselee suñ bopp liberté bi ñuy am ba mën a xool te liberté boobu pas liberté bëgg a libre mais déedéet liberté bàyyi xel suñu diine parce que nag ñi ñu jiite ak ñu ëpp ci ñoom wuñ xel dee bàyyiwuñ xel bàmmeel bàyyiwuñ xel aljana wuñ xel safara parce que waxtaan tamit wax dëgg da ci gis nga mbiru mbiru alaxira dafa am mbiru ruu am mbiru dee te dafa am loo xam ne ñoom bàyyiwuñ ko ci xel ñun ñu ko bàyyi xel nag dafa am loo xam ne dañ koo war a téye ba pare nag fiir ci fiir lool te dañoo dem ba léegi ñu ëpp ci njaboot gi ko fiiratuñ ci seen diine loolu nag li ko waral formation bu baaxul la da ngay yar ba sonn mais da ngay gis ne am nga problème yow nooy demee parce que dangay ngay da ngay da lu bëree bëree bari mais da ngay xam ne waaye nag bu boobaa da ngay jëfee rek li picc ma waxoon àll bi da doon tàkk picc yëpp jaaxle picc am picc moo xam ne moom. Euh, tubaab biir yi la koy wax ñu jégal ñu ñu nit daanaka yàq nañu te gënaluñu ah. waaye mënuñ si dara waaye ñu ngi jéem a génne nag di ko jéem a dindi waaw ñu ngi ciy jéem luñ mën nag ndax xam nga juróom-ñaari at nga am ko ñu jox la tubaab bi ba nga dem uni ba am ñaar fukki at buñ ko génnee ci say at ati liir la waaye bi coow li bëree picc yi jëm fu ne moom muy dem ci déeg ba bu cofee ci ndox mi ñëw def ci ci ci ci ci ci lakk gi ñu ne looy def li mu ne damay def sama wàll damay def li ma war a def moom xam na ne mënu ko fa mu ne waaye damay def li ma war a def kon ñun kenn ku ci ne fa nga nekk danga nga war a xool nan la ñu organiser woo ba ku ne def li nga war a def kon yaakaar naa yiñ ci waajaloon yëpp sax dafa xaw a bëri ba nga xamante ni euh, temps bi aussi ak euh, ñàkk euh, mën a nos waxtaan tamit dal ñu waaye bëri na ci loo xam ne moom tubaab bi waaw kon mu mel ne waxtu wi presque jeex na waaye daanaka daal lu ñu lu ñu jubloon a wax rek mooy xamal nit ñi ne xamal nit ñi ne tubaab bi nit ñuy yaree baaxul comme ñuy tëjee rek li sëñ Tuubaa waxoon ci ilhamu salaam fi zabbi an diinil islam nga xam ne moom bi mu ñëwee fekk tubaab bi moom imposé seeni programme yooyu moom dafa xam ne lii bu ko toppee day nasaraanu te ñim yar yëpp dañuy nasaraanu mu sacrifié wu. teg programme boo xamante ni boobu ba léegi ku ci mucc ci ñun daanaka programme boobu moom moo la musal waaw lu lu tax programme boobu mënuñ koo jël ñun du ko jàngale joxoon naa ci kunkaati man rek ñun lim ñu lim ñu lim ñu dimbalee ñun ak yeneen ak yeneen ci soxna yi am na ci ñoo xam ne nii euh, jawaabu soxna Penda Diop bi rek moo leen muuruloo te nekk ay étudiante ba ñoom léeg-léeg da gis ku ciy sëyee noo xam ne sax ab leen ku ci séyee noo xam ne saa su ne day jël jawaab Penda Diop bi def ko tableau de bord am nga xam ne léeg-léeg ñi yaree ci keppaaru daara yi sax yàlla xam ne ne ñële nañuy mokkee te loolu ñu néew lañ comme ñu xam ne programme boobu bu ñu ko nosoon rek nit ñi xale yi bëgg nañ lu baax mais dañ ko gisul boo ko gisee si suñu njiiteeg suñu kii buñ gisee lu baax da ngay gis ne dañ koy bëgg mais dañ ko doon xam xamuñ ko parce que tubaab bu la yaree ba pare ci yow wallaay azim doo njëriñ sax say waajur jàngkat dëgg du amal tubaab ku tubaab yor dëgg du amal njëriñ waajuram xaw ma seen yor ngeen ko mu ku tubaab yor dëgg ba mu sotti du amal njëriñ waajuram wallaay azim moo tax kuy yóbbu sa doom ngir mu amal la njëriñ ci tubaab moom foofu moom du usé bu baax moo tax sëriñ bi dafa waxoon ne wa xarrahum bi kaydim xataa taxaw fi kulli buldaanin jameno baxaw bi ma ci tubaab bi ne dafa ne war nañu ci ëpp ba ñu bew ci dëkk yi ba pare dañoo dañoo réer mu ne wa zannahum ahlul hawa wal jahli fi shahnihim ahlul ula wal fadli mu ne ñi réer dëgg nag foog ne tubaab yi ñoom ñooy borom mbir yu kawe yi mooy liñ ko waxee rek nañ fexe bañ foog ne tubaab yi ñoom ñoom ñooy ñi kawe waaw soo waxee te tuddoo ci baatul kii sax da ngay am jafe-jafe soo s'identifié wut française da ngay am jafe-jafe loolu nekk ay mbir yoo xam ne mu teg ci ne wa zannahum kullu safiin umrin zaataati ahli zil jalaali ghurri mu ne tamit ñi nga xam ne dañoo dese dañu fag ne ñoom ñoom ñooy borom kawe yi ñoom ñooy sang yi yooyu tamit gis nañ ne sëriñ bi moom détecté woon na ko ba xam ko ndax moom dafa xamoon tubaab yi ay laysal biru yooyu yëpp soo ko toppee rek ci alhamdu salaam di nga xam ne comme sëriñ bi artu woon nañu ci tubaab yi ni ñuy defaree nit ki ba nga xam ne nii dañu leen di xaw a sax jàppee ay yàlla di leen jaamu kon loolu nekkoon loo xam ne wax dëgg fa yàlla am li di li duuf ci nag yëpp xëy na xajoon loowul ci cin li te it xëy na xam-xam bi it euh, des na ndax dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne dañuy gëstu waa nekk ci war a jàng waaye bi ñu waxee lu mel noonu ñu ci sant it euh, ñi nga xam ne ci ñoom la jaare muy ba mën a ñëw xëy na ni ñu bëggoon a indi sax ci programme bi ñu bëgg a jamono ji moo xat ñiy jéem a njëkkante di njëkkante ba programme boobu xaju ci kon ñu ngi jéggulu ñëpp di jéggal ñëpp wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf sëriñ sëriñ Xaadim Diagne euh, ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci euh, waxtaan wu am solo wi nga xam ne la ngeen ko muy thème bu am solo boo xam ne yaakaar naa nañu ko waxoon ci njëlbeen gi képp ku ko teewlu rek euh, dana ci am yóbbuloo boo xam ne yóbbuloo bu am solo la kon muassasatul Wafa bi xuquuqil iman mi ngi lay sant bu baax gërëm di ñaan yàlla sunu borom mu yokk sa xam-xam yokk sa gëstu ba li nga bëgg liggéey ci lislaam di liggéey ko ci wàllu yarab ak njàngale mi sunu borom defal la ko. xam naa waxtaan wi amoon na solo am na ay mbokki jàngalekat sax yu fi nekk yoo xam ne ci franco lañ nekk bëggoon nañ cee def taxaw ab seetlu waaye nag waxtu wi dafa mel ne dañoo xaw a jatt moo tax ñooñu ñu ngi leen di jéglu baax euh, insha allahu taala xam naa suba nag euh, mbokk mu ñuy wax Baye Omar moo fi war a def waxtaan moom it wa ansiruhunna bil ma'ruf yaakaar naa moom it bu subaa insha allah uh, buñ ko teewloo dañ ci jariñu kon daal Serigne Khadim uh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo wii nga xam ne def nga ko uh, yaakaar nañ ne lu yitteel Sénégal la ndax am na solo ndax fi ñu toll nii ñun fi ñu doxee daanaka xamuñu ko ba tax na kon yaakaar naa thème yu mel nii war nañ koo gën a bari bu baax a baax gën ko yokk ndax mën a xale yi mën leen a yar ci wàllu yarub diine bu dee ci njàngum tubaab bi ñu jàngal leen ñu xam ne rek lang la woo xam ne dañ ciy jàng pour jariñu ci pour adduna pour man cee liggéey waaye nag jikko ji moom dañ koy teg fali noonu nga ko indi yaakaar naa ne am na solo lool ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm itam mbokk yi nga xam ne ñoom nga àndal jox ñu seen tur waaye nag ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñëpp ci sa tur nga ñu leen gërëmal ñu leen ci teewaay bi ñu teew ànd ak yow sëñ Moustapha sëñ Moustapha Mbaye sëñ Jili Mbaye sëñ Saliou Faye sëñ Xaadim Cuun ak sëñ Basiiru Faye ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ci sa tur nga santal ñu leen bu baax kon daal xam naa mois bi mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ñaan suñu borom mu yokk sa xam-xam yokk sa gëstu ba fi nga bëgg a àgg ci liggéeyal l'islam di liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla suñu borom defal la ko te ànd ko ñun ñëpp xam naa mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm comme nañ ko waxee rek suba mbokk fi la war a waxtaane dañuy ñoom ci njëkk ci lu baax insha allah kon ñu ngi sant mbokk yi di leen gërëm xam naa ñu ngi yëkkati jotaay bi fii jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf